أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سيرة رسول الله alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatu albalaag di xajjatu rasulillahi alayhi afdalu salaatu wassalaam ah, ñu ngi woon ba léegi ci aj gi doon gis li nga xam ne moom loon ci fàtte woon muy nettaleeb feebaru seydina Sa'd ibn abi waqaas radiyallahu taala anhu wa ardaah fi xajjati alwadaa yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi dal di koy dikkal doon ko ziyaar si doon ko seet si ñu nga woon ci xadiis bi nga xam ne qad rawaahu aljamaa qad rawaahu saaxibu almuwatta wa alimaamu ahmad fi musnadihi wakadalika rawaahu shaykhaani ani al imaamu al buxaari wal imaamu muslim ibnul hajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu rahmatullahi alayhima wa asxaabu sunani al arba'a al imaamu abu daawuud wa al imaamu tirmidiyu wa nasaa'iyu wakadalika ibnu maaja waqad rawaahu aydan al imaam Ah, ad-Daarimi raxmatullahi ala al-jamii fi sunanihi xadiis ah, boobu mu ngi tamit ci al-imaam al-Bayhaqi raxmatullahi alayhi ñun ñu ngi doon topp li nga xam ne mooy version wal imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullahi alayhi mu ne ñu wan xaddasanaa yaxya bnu yaxya mu ne nettali nañu yaxya bnu yaxya muy ibn bakr bn abdirahman rayxaanatu naysaabuur abu zakariya a ah, attamimiyu raxmatullahi alayhi wa radiya anhu taalibi imaam maalik la woon moom mii al imaamu muslim buy soloo muwatta lu bari ci moom lay jaar ak ki nga xam ne mooy qutaybatu ibn sa'id al bughlaaniyu raxmatullahi alayhi kon mu ne xaddathana nañu yaxya ibnu yaxya di yaxya di doomi yaxya tamimiyu qaala mu ne axbarana ibrahim ibnu sa'd mu ibrahim ibnu sa'd di ibrahim al qurashiyu azzuhriyu raxmatullahi alayhi muy abu isxaaq raxmatullahi ala aljamici an ibni shihaabin mu jële ci muhammadu bnu shihaab muhammadu bnu muslim bnu ubaydillah bnu abdillah ibni shihaab bnu abdillah ibnu alxaaris bnu zuhrata ibnu kilaab bnu murra muy abu bakr azzuhriyu alqurashiyu raxmatullahi alayhi an aamir bnu sacd mu jële ci aamir bnu sacd ni Aamir ibn Sa'd ibn Abi Waqqaas al-Qurashiyu az-Zuhriyu raxmatullah alayhi an abiihi mu jële ci baayam baayam mooy ah, Sa'd ibn Abi Waqqaas ibn Uhayb ibn Abdi Manaaf ibn Zuhrata ibn Kilaab ibn Murra Abu Isxaaqa muy Abu Isxaaq Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas mi nga xam ne moom moo feebaroon Yonent mi alayhi salaatu wa salaam di ko seet ñëwoon nañu nag ba àgg fi nga xam ne fi la ko doon xamal bi mu nee ko ah ya rasulallah mu ñëw fekk mu feebar foofale ca Makka mooy Medina la jóge ànd ak salawatullahi wasalaamuhu alayhi waaye mu ñëw feebar feebar bi am feebar bu metti bu ko dugg mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw seetsi ko nag moom mu foo woon na ne feebaram boobu du ci jóg bam na ko a yonente bi aleyhi salaatu wassalaam kat daj na ma jot na ma ci mettitu feebar gi li ni nga gis nii te man boroom alal yu bari la waaw wa ana zu maal te man boroom alal laa joo xamante ne ku yàlla yakkal la ci wàllu alal mooy <coughs> alal daal bari la naa ci waaye nag Ah, man de kenn benn doom bu jigéen kese laa fi bàyyi te moom kese mooma war a donn waaw est mën naa jël sama alal ji afa atasaddaqu bi thuluthay maali ndax mën naa jël sama alal ji daal di koy xaaj ñetti xaaj ñaari xaaj yi ma daal di koy saraxe li wajhika al-azim su ko laa déedéet mu ne ko kon afa atasaddaqu bi shatri kon boog est ce que mën naa joxe li nga xamante ne mooy moitié bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko déedéet mooy loolu day bari moitié bi dafa bari ah mu ne ko athuluthu wa thuluthu kathir aw kabir ne ko daal li ma lay kii mooy athuluth waaw mooy athuluthu joxeel li nga xam ne mooy xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi nga saraxe ko te sax loolu sax euh, même thuluth boobu kasiir a thuluthu wa thuluthu kasiir même thuluth bari na loolu kon la alayhi salaatu wassalaam loolu la waxoon ba pare mu ne ko ndax kat nga bàyyi sa say ñoñ ah innaka an tadara warasataka agniyaa xayrun min an tadarahum aalatan yatakaffafuuna nnaas mu ne ko ndax nga bàyyi sa ñila la war a donn nga bàyyee leen alal joo xam ne mën nañ cee jàpp di ci suturlawu te duñu soxlaal kenn dara loolu de moo gën fopp moo gën fopp nga bàyyi nga bàyyi leen bàyyeeloo leen dara te buur yàlla defal na la alal nga bàyyi leen ñu nekk ñu ñàkk ñàkk ñàkk yatakaffafuuna naas mooy di tàllal loxo ci mbedd yeeg ak niñ koy defe rek moo xam ci net beeg yépp ngir di uh, ñaan wallooy ngir ñu dimbali leen ak yeneen mooy yoo xam ne moom lañuy ñuy mën a laaj ngir mën a dund loolu xam nga ne loolu loolu déedéet ah mu ne ko walasta tunfiqu nafaqatan tabtaxi biha wajha allahi illa ujirta biha mu ne ko te yow ah doo dépenser benn dépense boo xam ne danga koo def tabtaxi nga cay sàkku ci dépense boo bële wajha allahi ngërëmul yàlla subhaanahu wa taala moom dong seetoo ci keneen te sàkkoo ci keneen ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala yow de doo def loolale lu dul ne lu dul ne ujirta biha dinañ la fay ci loolale ci sa dépense boobale mu ne ko xattal luqma ba même dànq bi ngay dànq sax li ngay jël sax def ko taj'aluha nga def ko fii fiim raatik ci sa gémmiñu soxna même loolu dañ la ciy fay mooy boo ci tabtaxi wajhallah ak suturlu ak dawlu xaram lii borom bi xaraamal ci wàllu sëy nga ut soxna wala soxna si ut jëkkër ngir loola mu man cee mucc loolu lépp loolu lahu ajr moom laha ajr day am li nga xam ne mooy fay ci loolu le loolu la wax noonu ba pare mu ne ko eh, foofu la ñemoon waaw foofu la ñemoon Eh, kon nag ñu war a continuer inchaa taala kon allons-y continuons eh, eh, mu ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas continuer mu ne ma ne qultu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam uxallafu ba'da asxaabi ah mooy a mu ne ni yonent bi ko yonent bi alei saatu salaam waxee lool moom fii mu ne li ko préoccupé mooy <laughs> est-ce que day génn day day après yonent bi alei saatu salaam day dem bàyyi ko fii mu ne ko man kon damay uxallafu hmm? kon damay nekk fii nii ci Makka yéen ngeen ñibbi dem dellu Medina man ma nekk fii amaana gaañoo fi moo am na ci beneen riwaay da ne uxallafu an hijrati parce que ñoom li leen préoccupé woon mooy mais kon dama fi des fii Makka génn fi àddina ginnaaw bi nga xam ne laa génn Makka bàyyi ko ngir yàlla subhaanahu wa taala mooy dafa hijra woon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu kaana min saadati Quraysh dafa bokkoon ci sangu Quraysh yi bi nga xamante ne nii ci la gàddaay bi am bi ñu yonent mi alayhi salaatu salaam di woote ñu leen di sonal moom ci la woon bi yonent mi alayhi salaatu salaam joxe ndigal ngir ñu gàddaay yi moom mu gàddaay bàyyi Makka te loolu gisoon nañ ahkaamul hijra walillahi alhamdu wal minna bu dee yàgg na gisoon nañ ne bokk na ci charte hijra boo mooy dëkk boo bàyyi ngir buur yàlla doo fa duggaat waaw mooy mooy doo fa doo fa ñëwaat dëkkaat fa comme si rien n'était <laughs> waaw comme gars yi nga xam dañuy taxaw naan hijra nañ Europe waaye ay ñun France yi nga xam ne dëkkub yéeféer la waaye la Canada yi nga xam ne dëkkub ko faar la man gàddaay naa ko dem mooy boo demee nag doo fi mooy boo fa ñëwaatee du en tant que citoyen ah <laughs> voilà <laughs> yooyu gisoon nañ charte hijra ak yooyu te waxoon nañ la loolu lépp jamono yii la al imaam ash-Shafi'i yu te al imaam al-Mawardi yu rahmatullah alayhi waxoon ko xam nga ne moos li gën mooy nekk foofu sax même bu dee lool la nga nekk fa di ma doxal diine moo gën fopp ngeen jóge fa di dem feneen <laughs> waaw ndax contexte yi bokkut <laughs> waaw bu dee ne yow yow kenn xoqatu la sa diine gii saa yaa ngi koy def yow li la metti rek mooy li ñeneen ñiy def mais looloo xewoon Makka di Makka jógewuñu fa parce que wa kuffaar yaa ngi jaay mooy xërëm kese ah bu doon lool la ca woote bu njëkk ba yonent bi alei sat parce que bi mu ñëwee loolu li tax mu ne dem leen déggoo ba première hijra ba fan la ilal Habasha da leena euh, isha mooy euh, dénk ñu dem Habasha lan la wax inna biha malika laa yuzlamu indahu ahad ndax am na fa mooy daw tooña taxoon ñu génn ñu ñu dara ah. mais bu doon rek gaayee gi du du yi gi kuffaar yee gi def euh, seen xërëm yi ah. aka taverne yi dafa amoon <laughs> gaay yi foo ci sàngara sek ça coulait à flot à la waaw euh, jaay jaay mooy mooy façon sëy yu baaxul yi jote jigéen yu baaxul yeeg yooyu yëpp dafa amoon yonent la saa saa nekk fa jógewu fa parce que lii moo fa am dafa jóge parce que fii nii digal saxaabaam jóge fi parce ñii seen bakkan ci boppam seen bakkan ci boppam la gaa yi bëgg faat waaw moo tax mu ne leen dem leen ilal Habasha dem leen Abyssinie muy l'actuelle Éthiopie fa inna biha malika ndax am na fa buur boo xam ne bu fare laa yuzlamu indahu ahad kenn duñu tooñ kenn fa moom loolu la woon daw injustice dem foo xam ne am na justice waaw te loolu boo seetloo jullit ñu bari leen na mooy nekk réewum jullit tekkiwul ne réew moomu jullit ñoom ñoom ñoom ñoom justice la ñuy doxal te loolu moom loolu moom moom fii mu ne waxuma fi lu bees te kenn ginuma koo xam gaa yi waaw xam nga ne bari na suñu réew yoo xam ne réewu jullit yu bari liberté de de de de de wax fa diine ju leer amoo ko comme ni nga ko amee en Occident comme ni nga ko amee en Europe comme ni nga ko amee en États-Unis aux États-Unis non États-Unis ci Occident la bokk mooy pays yooyu yëpp ay France Norvège ay États-Unis ay Italie yi ni nga amee liberté sa diine ak ay Angleterre loolu xam nga ne moos lu bari ci yenn yi amoo ko amoo ko yenn pays musulmans yi. bari na masala yoo xam ne ñeme woo ko fa wax waaw ñeme woo ko fa wax waaw tubaab yi dañuy xam ne kii moom de façon bokkuñu idéologie bokkuñ lii mais fekk amul luñ la kole amul loo xam ne dara lañ na mën a lool mais ñun moom ay gaa yi jóge ne ñëw dal sa kaw ne parce que suñu sëriñ nga wax lii ñoom ngay gaar waale wala lii te kat waxoo lu dul xaalallah qaala rasulullah sallallahu alayhi buur yàlla neen ndaw yàlla nee na gaa yi xoqatal la moo tax ñu bari bu ñu commencé surtout waxoon naa leen côté média yi loolu moom de fait tout nga nga moytu yooyu boo bëggee wax xam-xam bu leer wala nga am xam-xam bu leer moytul mal média yi boo fay dem ñu lay corrompre waaw moo tax boo seetloo euh, euh, même personne bi waxtaan bi muy def buy def conférence ak bi muy def euh, euh, bu nee ci média bi du bokk léegi nag ñu bëgg koo mbubbooloo camoufler ci lan kër ni publier bokkul walla c'est que bu dee média ñi ngay wax ñoo gën a bari bu dee fee ma loolu du affaire boobu ngir ñu du loolu loolu comprendre naa selon public yi fas mais nan nga koy waxe mais dara warula altérer wu dara warula changer ci message bi ngay yónni message ul islam du ko changer waaw mais yooyu yëpp ay façon mbubboo la ay façon mbubb ay façon camouflé la rek waaw mooy yonent bi alayhi salaatu salaam Makka parce que gaa yi ay xërëm lañ doon jaamu waaw parce que amul waa Makka non seulement dañoo bañ l'islam mais ne kenn du ko fi jaamu c'était ça léegi nag pays bu mel noonu même bu dee réewum jullit la mais quand même yaa xay si sawaay xam nga ne nga dem feneen ut asile sereen réew moo xam ne même bu dee bilaadu kufru la foo xam ne yow loolu moom diñ fa mën a jaamu sa borom jàngale fay nga war a jàngale liggéey fa xam sa xam le fa sa diine xam ko fa lu raw ni ko mën a xamee sa réew nga xam ne réew julli ràññeeku mooy boo ko mënee demal foo fële xattaa bu dee bilaadu kufru la waaw <laughs> ñii nag mooy hijra bi gisoon nañ côté biñ àggee ci hijra yi ku ci bëgg am lu gën a yaatu mu dellu ca fichier hijra ba yàgg na waaye loolu nga daldi caa dellu insha allahu léegi nag Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas loolu la doon bañ mooy mais man damaa bàyyi Makka dem gàddaay Medina ma ñëwaat nara faatoo fi nga xam ne dama koo bàyyi woon ngir yàlla ndax foogoon na ne feebaram bii du ci jóg lool moo tax mun a yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko uxallafu ba'd asxaabi mooy dama fiy des fii Makka ginnaaw bi sama ñi ma fi àndal muy yow yonent mi alayhi salaatu salaam ak ak sa àndandoo yi dem bàyyi ma fi dem Medina hmm? lool la parce que doon ragal faatu foofule. ñoom dañ jàppoon ne loolu noon mën naa am vraiment bàyyi mbir kite fenn ngir yàlla far dee fekk nga ñëwaat fa ba dee fa moom <laughs> loolu loo loolu la wax ni <laughs> waaw moom moo tax al al imaam al qurtubi mu ne al istifham al imaam al qurtubi saaxibul mufhim abu ahmad mu ne al istifham innama sadara an sa'd radiyallahu anhu maxaafata an yakuna muqaamuhu an yakuna muqaamuhu bi makkata ba'da asxaabihi ila an yamuuta biha qaadixan fi hijrati hmm? kama qad nassa alayhi fi riwaayati al-uxraa id qaala fiiha laqad xashiitu an amuuta bil ardi allati haajartu minha waaw mu ne laaj bii mu laaj yonent mi alayhi salaatu wa salaam ataxallafu ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam man Saadu kon ah ataxallafu noo uxallafu ba'da ashaabi da ngeen di dem kon bàyyi na fi man ma génn fii àddina mu ne laaj bii nii mu laaj yonent bi alayhi salaam dafa tukkee ci Seydina Saad ndax ragal mu génn àddina fii nii nga xam ne muy màkk gii nga xam ne moom fii la daf ko bàyyi woon dafa bàyyi woon dëkk bi dem ngir buur yàlla parce que moo digle woon hijra udhina lilladhina yuqaataluuna Ah, bi annahum zulimu mooy ña nga xam ne alladina uxriju min diyaarihim wa amwaalihim bi geyri xaq illa an yaqulu rabbuna allah mooy ñoo ñële moom nag da doon ragal nag génn àddina fa nga xam ne loolu ñu mel ni day nekk loo xam ne daal day mel ni lu lu lu lu xaw a daal reme am daal lu ñàkk mag mat gu muy def ci seen hijra gañu hijra woon muy kiite dëkk ba légir biñ defoon mu ne comme ni nga xam ne noonu la ko waxe moom Seydina Sa'd ci beneen euh, euh, radiyallahu anhu ci beneen riwaaya bi bi mu ne laqad xashiitu dëgg-dëgg ragal naa an amuuta may faatu bil ardi allati haajartu minha ragal naa génn àddina ci suuf si nga xam ne nag dama ko bàyyi woon ngir buur yàlla léegi bi mu waxee lool xool lu ko yonente mi alei saa salaam tontu waaw moom laa wax naan xadiis bi ci mu'jiza yonente mi alei salaam la bokk mu ne ko mu ne Seydina Sa'd innaka lan tuxallafa fa ta'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allahi illa izdadta bihi darajatan wa rif'a wa la'allaka tuxallafu hatta yanfa'u bika aqwaamun wa yadurru bika aakharuun allahumma amdi li ashaabi hijratahum wala taruddahum ala aqaabihim lakin al baa'isa Sa'd ibn Khawla qaala ratha lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min an tuwuffiya bi Makka allah qulu allah wa sallu ala rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam nee na yonent bi alei saatu ne ko déedéet innaka lan tuxallaf waaw ne ko déedéet yow duñ la fi bàyyi de mooy doo génn àddina fii màkk gi bul ragal loolu waaw te nag xamal ne fa taamala yow doo fi duñ la fi bàyyi fii ñibbi Medina bàyyi la fi te après fa taamala di jëf amalan jëf joo xam ne tabtaxi biha wajha Allah saa boo mooy doo fi doo fi faatoo mais après jë fa ba di nga jëf ay jëf yoo xam ne danga ciy sàkku ngërëmu yàlla lu dul ne buur yàlla dina la ci yokkal darajatan wa rifa waaw dina la ci yokkal say daraja yëkkati la ci mu ne ko wala àllaka te amaana te amaana goog mooy day ne waaw waaye adab ma rabbi mooy teggin yi jaam bi war a am ak boroomam loolu lañ gisoon moo taxoon mu naan ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha allah wala taqulanna bul wax li shay'in mukk dara bul wax dara ne inni fa'ilun dhalika ghadan suba dinaa entreprendre dinaa def lii ay waaye dinaa def lii wala lii wëg lii bu lii xewee dinaa def lii wala dinaa def lii dee illa sauf an yasha allah dee ci teg tout le temps insha allah waaye wute nag insha allah wolof de <laughs> waaw insha allah wolof moom mooy li ma la wax ndaw duma ko def waaw moo tax bés boo ñëwee ne ko waayow sawaay yow yaa mën a woon diñ ma indil affaire bi tey tey nga ma waxoon de nga ne ma ah xanaa déggoo woon ne waxoon naa la insha mooy daal buñ naru la def daal dañ naan insha boo ñëwee ba nar leen cee collé ñu ne ah non waxoon naa la insha allah quand même itam je t'avais dit insha pour wax nekkoon dafa neexul yàlla moo tax indiwuma la ko hada kadib waaw loolu waxu waxu nar la mooy moom ba mu lay wax mbir mi naan la insha allah xamoon nañ du ko def nga indil menuisier bi ay bant ne ko wala jox ko xaalis ne ko damaa bëggoon ab lal mu ne la le quinze tey lan tey la le quinze dina pare insha allah bu la ne insha allah mooy daa xam ne du pare waaw mais boo ko ne non il faut nga jox ma jour boo ma joxul jour non man duma la nangoo kii mu ne la bon le quinze gaa ko moo tax a ah, waxoon naa ne am na documentaire ma soon a xool yàgg na la cinq bii laa ko xoola woon France cinq ci senegal la woon lañ wane woon waa ji xaw ma ay way touriste benn touriste suédoise la bu jigéen euh, ñëwoon fa moom nag dafa mel ni bari na lu mu fay ñëw après mooy buy ñëw day bu fay jóge day yóbbaale ay genre euh, mooy mooy kii ñuy def ay potu meew genre oto yu mel noonu njagajaay yu mel noonu ak affaire am tubaab bi ñu bëgg mbir yu mel noonu ak affaire daal yu am na yu yu yu yóbbu mu ñëw di wax ak ku xaw ma waa yi lan la tôlier la xaw ma menuisier xaw ma ñooñ di defar loolu mu ne ko léegi kañ lay pare waa ne ko xaw ma jox ko benn jour insha allah mu ne ko non non man je ne veux pas insha allah je ne pas de insha allah waaw non il pas non moi je ne crois pas assez insha allah là parce que xoolal ñoo tax ba kaafira bi saway yéefaru tubaab bi xam na ko parce que quand même xam na ne ñii nii yàgg na faa ñëw xam na ne gars yi buñ la ne insha allah mooy duñu ci def as lëf ci liñ la doon wax dara lañ ci dut lëgëy duñ ko def moo tax mu ne ko non non non non man je ne suis pas man man pas de insha allah ay insha allah yi d'accord ma wax ma kañ ngay pare <laughs> Allahu akbar léegi buñ ñëwee ba loolu mooy moom moo am dëgg parce que insha allah wóoratut waaw incha allah loolu nag c'est grave waaw c'est grave voilà kon mu ne ko innaka yow ah lan tuxallaf kenn du la bàyyi fii fa tàmbalat nga jëf amalan ay jëf tabtaxi yoo xam ne diñ ci sàkku bihi ci jëf joo jële wajhallaahi mooy ngërëmu yàlla illaa illa bi bihi darajatan wa rifaa lu dul ne diñ ci yokk daraja akuk yëkkati akuk yëkkatiku wala àllaka mu ne amaana tuxallafu xatta yunfa'u bika aqwa yunfa'u bika aqwaamun wa yadurru bika aaxarun mu ne te amaana ah kene buur yàlla dina la fi bàyyi ah ah ba ni nga xamante ne nii ni nga xamante ne nii bika aqwaam dina la bàyyi nga des fi ba ay nit daldi jariñoo ci yow wa yadurru bika aqwa axarun ñeneen nag daldi loroo ci yow parce que buur yàllaa def loolu waaw nit koo xam ne ñéppay jariñoo ci moom amul wala ñu naan moom ñépp ko bëgg loolu amul de <laughs> yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mooy xayru xalqillah amul woon lool de waaw gis nga noonam yi fu ne lañ ko topp xarek moom waaw ah fu ne lañu ko topp xarek moom ña demoon Badar nga foog ne ñooñu dañ koo soppoon <laughs> kuffaar yi jóge woon ñëw ngir faat ko ak ñu ko doon wër Uhud ngir faat ko ñooñu dañ koo soppoon soppuñu ko woon bu ñu sanoon mu génn àddina ñoom Abu Jahl ba ñuy dem Badar wa déggoon nga li wax <laughs> <laughs> Umayya ibn Xalaf nee woon na haadihi hiya al-harbu allati kuntu antadiruha <laughs> keroog biñ leen nee <laughs> gaa yi non pas yi dañoo neex quoi biñ leen nee bi waa ñëwee ne ne Muhammad sallallahu alayhi kar na seen njëgg mi. Abu Sufyan moo ma yónni nee na ngeen jóg waajal ngir dabi ngir aar seen kii bi seen njëgg mi Umayya ibn Xalaf dafa kontaan. ne haadihi hiya al-harbu allati kuntu antadiruha ne lii de <laughs> mooy alxarb xare bi nga xam ne non non non mais lii lii mais lii sama raison d'être man doon xeex am tey naka lay doora laa laalaakee man dafa mel ni lii ma taxoon bu yàlla bind ma man Umayya ibn Xalaf xare bii laa doon xaar mooy bu ma ko xaree ba pare ba ñu am ndam bu ma deewee mooy man sama gannaaw ba ndam comme loolu quoi <laughs> haalihi lii hiya mooy alxarbu xare bi nga xam ne kuntu newoon naa antadiruha di ko xaar yuuxu nag kee nga gis Abu Jahlin moom <laughs> ba Abu Sufyaan yónnee biñ nee ci yoon bi mu ne léegi bon buur yàlla waxul sax seen xërëm yi Abu Sufyaan dane buur yàlla muccal na suñu njëgg mi léegi wax leen man nañoo dellu Abu Jahl ne du ci dal waaw ne du ci dal dañuy continuer hatta narida Badra ba ni ñuy demee Badr waaw tey foo jaar dinañ àgg on va fouler sol de Badr waaw tey rek la gars yi di xam ne ñun ñun Quraysh nag <laughs> kenn duñu jam ñaañu xaw ma la tey rek mu leer fa nashrab al xamr bu ko defee fa nanxur al juzur ñu daal di roj suñu gëléem yi wa nusqal xamr waaw ñu daal di ñuy servir ci sàngara si waykat yu jigéen yéeg yooyu wayal ñu xatta taalamal arab waaw arab yi xam ne Quraysh mais tey force bi mu déployer beneen yoon bu ñu waxuma la arab yi ñoom mais Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam julli bu ñu déggatee li wolof naan bu ñu déggee xuja balaa ray sigee ñëw ñu ne fes abale foofu hein <laughs> mooy ñooñ mukk mukk kon nag affaire bi lool la mooy ne yeneen tibaare saab saab alxuraan noonu la comme alxuraan lool la mooy xujjatun laka aw xujjatun alay waaw day nekk lay pour yow wala lay contre yow waaw ni mu nekk leer pour ñenn ñi la nekk li nga xam ne moo lor ñeneen ñi parce que ñenn ñi ba mu wàccee alquran ba ni muy ba ba ba suñu jamono yii ba ni àjjinay tukkee day am ñoo xam ne dañuy ñëw gëm ko am ñoo xam ne dañ koy weddi di ko combattre waaw naan sa moyen âge seen nangam ak nangam ainsi de suite kon loolu la moo tax yonente mi alayhi salaatu salaam ne woon alquraan xujjatun lak aw xujjatun alayk day nekk lay pour yow wala mu nekk lay contre yow nit ku baax ku ne mooy nekk na njariñ pour ñenn waaye nekk na lor pour ñi ci des moo ñi ko contre loolu man da buur yàllaa bindi noonu waaw moo leen bind am na ci def ci yéen ñoo xam ne ay mu'min la am ñoo xam ne ay kaafir la laa ba xaala waaw bari nañu dem mais ñi dem safara lan moo leen fa dugal lu dul weddi yonent yi mais ñi dem aljana lan moo leen fa dugal lu dul gëm yonent yi aleyhum salaatu wassalaam jeex na loolu la amul leneen kon nag mu ne ko kon yow di nga amaana buur yàlla bàyyi la fi ba ni nga xam ne dina am ñoo xam ne dañuy jariñu ci yow am ñoo xam ne ñeneen ñoo xam ne ñoom dañuy loru ci yow te loolu noonu moo tax al imaam al Qurtubi mu ne Eh, gis nga naa Saad bi mu ragalee lii ba wax lii ne ndax dañ mel ma fiy bàyyi yonent ma mu ne fa ajaabahu nabiyu yonent ma lay saad saad daal di koy tontu bima ci loo xam ne yaqtadi anna zalika la yakun tontu ko loo xam ne li muy wane mooy ne déedéet bul ragal li nga ragal du am wa annahu yatuulu umruhu ila an yantafa'a bihi qawmun wa yastadirra bihi axarun waqad kaana dhalik fa innahu aasha ba'da dhalika nayfan wa arba'iina sana wa waliya bil-Iraaq amiiran wa fatahaha Allahu ta'aala ala yadayhi wa aslama ala yadayhi basharun kathiir fantafa'uu bihi wa qatala wa asara mina al-kuffaari xalqan kathiiran fastadarruu bihi fa kaana dhaalika al-qawl fa kaana dhalika alqawlu min a'laami nubuwwatihi sallallahu alayhi wa wa adillati sidqi risaalatihi Allah loolu la alborom mufhim wax mu ne yonent bi alayhi salaam kon tontu ko loo xam ne mooy loolu du am ndax Seydina Sa'd eh, fanam dafa mujj gudd lool ba ni nga xamante ne dinañ la wax ñaata at exactement dund après diggante bii boobu ba ni muy génne àddina ilaa an yantafi'a bihi qawma dafa fanam gudd na ba ay nit ñu bari daal di jariñu ci moom waaye wa yastadirru bihi aaxarun comme ni ko nent bi alei saatu salaam waxe am ñeneen ñoo xam ne ñoom ci moom lañ jaare alku waaw ñoom li leen alak ci moom mii la jaar waaw mu ne waqad kaana daalika te loo noonu la ko yonente bi alei ni mu ko waxe woon noonu la demee fa innahu ndax seydina Sa'd kat aasha dund na ba'da dhalika nayifan wa arba'ina sana moom dund na environ quarante et quelques années dund na ko après moom seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu en fait euh, mooy euh, mooy euh, xam nga moom la la cinquante-huit la gaañu la génn àddina année bii l'an lan la woon année yi ngi nekk l'an dix la woon ñu ngi ci gàddaay mooy ci gàddaay yonent mi aleyhi salaatu salaam ajam gi ci dixième année bi la ci zul xijja ci ajam gi mooy jamono ji zul xijja la hmm? ci la Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ci dixième année bi ci la foogoon ne sax day génn àddina yonent mi alayhi salaatu salaam ko déedéet wax ko lim ko wax te mu ngi génn àddina l'an 58 mooy li gën am na ñu ne l'an mais 58 mooy li gën a siiw kon dangay gis ne dund na 48 ans waaw 48 ans dund na ko après yor ginnaaw feebaram boobu waaw waaw mu ngi noonu de <laughs> mu ngi noonu. ah xaara xoolal li nga xam ne moom la ci teg moom al imaam al imaam ah, al imaam lim doon wax sànq mu ne ndax kon mooy kon nayifan wa la wa waliya al iraq moom moo jiitoon iraq moo doon gouverneur iraq amiran moo fa ne woon amir wa fatahaha allah ala yadayhi moom moo ubbi iraq jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab wa aslama ala yadayhi basharun kathir ci loxoom la bari tey Irak ñu bari ba ñuy dugg ci lislaam ci loxoom lañ jaar dugg ci lislaam fantafa'u bihi ñu daal di jariñoo ci seen lislaam googu ñu dugg jaare ko ci Seydina Sa'd suñu boroom jaarale ko ci Seydina Sa'd ibn Abi wa qatala te ci xare yooyu faat na ci wa asara min al kuffaari xalqan xalqan ray na te jàpp prisonnier ci kuffaar yi mbooloo mu baree bari fastadarru bi ñu loroo ci loo lële ci Seydina Sa'd mu ne fa kaana daalika loolu nag lii nii nekk min a'laami nubuwwatihi bokk ci yi nga xam ne mooy yi màndargaay nubuwaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa adillati sidqi risalatihi ak tegtalu véracité li nga xam ne mooy message bi nga xam ne Eh, li ko boroomam yónnee hmm? mu ngi noonu te loolu mooy moo doon mooy côté boobu mais même ci biir jullit yi xoolal xam nga waxoon nañ la fii <laughs> loolu lañ la doon wax ne dinañ ci ñëw am na xam ne xoolal ba muy jiite Irak tuddoon nañ ko fan yële eh, gaa yi ñëw di ko kalaame ko waa ci Seydina Omar mais Seydina Saad moom jubul quoi mooy moom ak ak du du àtt lu jub waaw te tamit ak a jafee gis moom njiit la boo xam ne il est inaccessible waaw sànq nekk loolu benn ay gaay la woon benn quartier ci quartier yarak yi yoo xam ne mooy ni ngay gise ndeke gaay liñ doon wax dara amu ci mais bi rumeur yi bari xam nga Seydina Omar radiyallahu anhu njiit lu mat njiit doo toog mu am ay remontée xam nga suñu njiit yu bari léegi ak même booy seet nii di regarder rek la géopolitique mondiale bari na njiit yoo xam ne looloo leen rey mooy ñu leen di remonter di leen wax yi nga xam ne ñooy xew sur le terrain loo xamante ne ña jiite foofa ñoo fa nekk di def lu dul noonu moo xam nag dëgg la wala du dëgg ah mooy en tout cas ay remontées dina am. mu am ay plainte yu bari contre le gouverneur de la bi mu ne fi jiite wala contre le ministère diw ministère sàngam ku ko jiite vraiment suñu secteur bi defu ci dara côté secteur agricole bi vraiment il ne nous pas président di gars di ko wax yooyu mbir yi di remonter mais du jël benn décision boo waxee rek mu noppi loolu nag colère yooyu mer yooyu di dajaloo di dajaloo di dajaloo di dajaloo bés bu explosé moom dina ko bëgg a fay te du mën a fay lañ ko doon laaj au début <laughs> actualité e-, oblige xoolal euh, boo jëlee exemple français ak seen gilets jaunes yi ñuy wax bañ doon commencé lan lañ doon wax mooy ba ñuy njëkk a kaas lan lañ commencé woon affaire carburant bi taxes yi ñu bëgg a yokk ci janvier bi janvier deux mille dix-neuf bu accès taxes yi ñu ne dañ koy yokk ci carburant gouvernement bi ne seen faale wuñ leen woon waaw ne ñoom droit dans dans leur botte quoi <laughs> comme le disait un certain premier ministre en quatre-vingt-dix-sept ak ko temps yooyu <laughs> boo xam ne moo sëriñu ki ko doon wax fan yi tamit premier ministre bi fi ne hein mooy gars yi mooy dañ ko doon minimiser jàpp ne boo comme que faagaagaloon nañ ñi fi syndicalistes yi fi doon kaas mujjul mujju fen ñu mujj continuer noonu ba bi colère yépp nag ak gars yi dañ cee boole yeneen colère yu bari ba tax même bañ jëlee dix milliards sax bañ ñee affaire bi annulé nañu ko waaw gars yi ne c'est ambigu xaw ma suspendre du ñu nangu suspendre mooy annulé ñu dindi ko duñ ko bañ demee ba d'accord sax fekk affaire bi mooy weesu na weesu na mbuus ñu dindi ko teewul gars yi dañoo continuer ci liñ nekk ñu dóor dix milliards ci taabal ji teewul gars yi continuer ci liñ ne ba loolu mooy problème nga nekk jiit am yuy ay remontées yuy am faale woo yooyu Seydina Omar nag mi nga xam ne ñooñu ñooy jiit te ñooñoo jara xool ana nan lañ doon doxe waaw doxe noonu en tant que njiit ak la nga jiite lu mu tuuti tuuti tuuti ndax hula ulaika ñoo ñële ulaika alladhina rabbahumul mustafa wa ñi nga xam ne ñoom ne Seydina Muhammadul Mustafa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ñëli la yar te ku mu yar doy na waaw ñoom ñooñu la yar moo tax ba ñu jiitee gisoo fi yooyu ah ah Umar radiyallahu anhu bi remontée yi amee di ko jóge réew mël mële Irak ah gars di kaas am ñuy kaas naan gouverneur bi fi ne bon Saad mii sawaay jubul du àtte lu jub du séddale lu jub ba pare il est kenn du ko gis ni mu def daf ko woolu waaw loolu it mu ñu ciy jàngal li nga xam ne mooy li war te alquran ñu ko jàngal yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu jeex na yéen ñi gëm yàlla in ja'akum bu leen dikkalee faasiqun ab kaccor bi naba ay ci ab information fatabayyanu na ngeen leerlu information boobu est-ce que réel c'est produit est-ce que loolu information boobu dëgg la est-ce que nekkul loo xamante ne nii gars yi ñoo ko fomenté rek di wax est-ce que dëgg la walla déet Seydina Omar radiyallahu jàll ci loolu ngir leerlu waaw muy leerlu mu woolu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas pour wan la. li yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko innaka lan tuxallaf fa tanfa'u bika aaxaruun hatta tanfa'a bika aaxaruun wa tadarra bika wa wa wa tadarra bika innaka lan tuxallafa fa ta'mal non non du foofu côté boobu loolu weesu na ko mooy voilà in wa la'allaka tuxallaf hatta yanfa'u bika aqwaam wa yadurru bika aaxaruun Seydina Umar radiyallahu anhu mu ñëw Medina hein mu laaj ko mu laaj ko ne ko ah ñii ñoo fi wax lii nee nañ lii nga wax waaw yoon mu ñëw nii yéene lii demewul noonu point par point gaa yi toog di wax mu ñëw dajji par benn benn ne lii ci lañ doon wax ni mooy bi ñuy wax naan gars yi dañ leen di fal ñu ne ñu jox leen ay millions leen dem leen ngeen changer seen seen seen kii vestimentaire ah seen seen seen seen seen seen seen kii seen costumier ah ak ak ak ak ak seen kii vestimentaire yi ñu dem changer ko ma ne la loolu yooyu yu fi caaxaan la waaw loolu yu fi caaxaan dëgg googu waaw <laughs> Seydina Sa'd ne man ñii liñ may wax ne man dañuy dañuy ñëw taxaw sama buntu duñu ma gis ma ma yéex a génn mais c'est normal man benn yére laa am te loolu tul daa xew <laughs> benn yére laa xew laa am bu tilimee ni may def dama koy fóot weer ko di xaar mu wow ngir ma sol ko génn lool de lañuy wax <laughs> waaye Seydina Omar doyloowul lool mu yónni Seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu yónni ko ngir mu moo ne woon liñ doon woon wax ne équivalent inspecteur hein général d'état moom Seydina Muhammad ibnu Maslama mu daal di dem ah wër ci jàkkaay Irak yépp di laaj waa yéen Saad moom nan ngeen ko gi nan la kiiwe nan la leen jiitee ñépp wax ci ci moom lu baax ba mu des benn jàkk mu dem gaa yi ne waa yow boo ñu laajee ci Saad ne moom de moom du du du du du du kii de du àtte lu jub ah te tamit li mu sàmm sàmm ko correctement waaw Seydina Saad te ba mu koy mooy Seydina Saad day toogaa day ñëw ànd ci waaw parce que gars yi buñ la gisul te ñuy wax lu dul noonu waaw ah mu ñaan buur yàlla ne buur yàlla kii nii bu dee lii muy wax nii dëgg du dëgg bu dee lii muy wax du dëgg yàlla na bu mu génn àddina lu dul euh, nga fitnaal ko fitna boo xam ne ci wàllu euh, soxna yi lay doon te wa kaana Sa'dun mustajaabu da mustajaaba da'wa te Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu wa ardaah dafa ne woon koo xamante ne ni mustajaabu da'wa ku ku ay ñaanam nangu la woon waaw moom Seydina Sa'd waaja loolu ay années après <laughs> bi mu nekkee ñëw ba nekk paasawaay mu nekk ci mbedd bi bu jigéen ñi romb mu leen di jéem a ñëw ba da silmaxa silmaxa mu ñuy wax mu naan ah, ah, ah, buñ nekk waaye góor gu toll ni yow ngay def lii màgget mu toll ni yow mu naan laqad asabatni da'watu ar-rajul salih waaw Sa'd ibn Abi Waqqas naan la ma dal li ma yóbbee yi mooy ñaanu góor gu baax ja góor gu sell ga ñaan ngam ma ñaanoon yàlla moo dal sama kaw muy Sa'd ibn Abi Waqqaas kon kon wa la'allaka tuxallaf xatta yanfa'u bika aqwaam wa yadurru bika aaxaruun ne ko yow buur yàlla dina la fi bàyyi amaana mu bàyyi la fi waaw bu ko defee xatta ba yantafi yanfa'u bika aqwam am ay nit ñoo xam ne dinañ jariñoo ci yow ah ci ubbi gi nga ubbi foofale buur yàlla dugal leen ci lislaam te yow ci sa loxo la ko jaarale ah wa yadurru bika ñeneen nag ñoo xam ne dañuy alkoo ci yow parce que dañuy jéem a résister yàlla gi hein ah bali leen di dal dal li leen dal waaw akbar kon mu ngi noonu de mu ngi noonu taal imaam at-Tahawi dafa solo ah mu solo ci yoonu Bukayr ibn Abdillah ibn al mu jële ci baayam mu ne dégg na Amir ibn Sa'd mu doon leeral lii mu ne lamma ummira saadun ala al-iraaqi utiya bi qawmin irtaddu fastataabahum fa taaba ba'duhum wamtana'a ba'duhum faqatalahum fantafa'a bihi man taab wa hasala ad-dararu lil aaxariin Aamir ibn Sa'd muy wax ci maanaa xadiis bi mu ne bi nga xam ne ci lañu fal seydina Sa'd ala al-Iraq mu jiite Iraq utiya bi qawmin irtaddu dañ ko indil ay nit ñoo xam ne dañoo murtad ne woon dugg nañ ci lislaam léegi nag du génn nañ ci fastatabahum mu ne leen hee dellu leen ci li ngeen waxoon mooy tuub leen dellu ci buur yàlla ngeen jéggalu ci tubbi gi ngeen def waaw mu ne fa taaba ba'duhum lenn ci ñoom daal di tuub delluwaat ci lislaam génn ci seen murtad giñ murtad apostasie wamtana ba'duhum ñeneen ñi ne dara lañ dul waa yow ñun daal saa génn nañ ci lislaam gi jeex na duñ ci delluwaat de fa qatalahum mu faat leen mu ne nag fantafa bihi man taab Amir ibn Sa'd doom ji ne ña ña ña tuub daldi jariñu ci moom wa xasala dararu lor daal di dal lil aaxarin ñeel ña ci des mooy ñañu faat hein loolu mooy loolu yii yépp day tekki loolu li yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal woon prédire waxoon ko ci mbiru seydina abu isxaaqa sa'd ibn abi waqqaas az-zuhri alayhi wa radiya anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne allahumma amdi li asxaabi hijratahum wala taruddahum ala aqaabihim mu ne kon allahumma amdi li asxaabi hijratahum ah mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam teg ci di ñaanal saxaabaam gis nga boo lii lépp di dalal xelub sayyidina Sa'd mi mu seet mu feebar mu ne ab ah, bi mu ko waxee lii mu ne allahumma buur yàlla amdi yàlla na nga wëyal saxal li asxaab yi ñeer sama saxaaba yi nga xam ne dañoo gàddaayoon hijratahum yal na nga leen nangul te saxal leen seen gàddaay koogu ba di ñuy génn àddina waaw wala taruddahum ala aqaabihum te bu leen dellu mooy la taxoon ñu gàddaay bu leen ca delloowaat waaw hein kon nag mu ngi noonu bu leen dellu seen gannaaw ci bàyyi seen hijra ga ah na nu man di demee nang leen ko gardeel nangul leen ko seen hijra gañ defoon léegi nag ah mais loolu mooy ñi hijra woon parce que waxoon nañ après fathu Makka yonent bi alei salaatu waxoon na laa hijrata ba'da al fath voilà hijra amul après al fath voilà léegi pour pour gaaw pour ñu jeexal ko tey eh, mu daal di ca mu ne laakin albaisa Sa'd ibn Khawla waaye kantaa ki nga xamante ne mooy albais waaw mooy ndaysaan mooy liñ naan ndaysaan le pauvre waaw ah Sa'd ibn Khawla muy Sa'd ibn Khawla hmm? moom mii eh, dafa newoon koo xam ne dafa génn àddina dafa gàddaayoon boroom xam-xam yi dañuy wuti ci mbiram muy euh, Saad la tuddoon di ibnu Xawla nekkoon soxnaay Subay'a al Aslamiya moom Saad ibnu Xawla mii benn waay la woon min Bani Aamir ibnu Lu'ay bokkoon ci ñoom am nañu ne nag noo aliyem lañu woon newoon mawla Abu Ruhm ibnu Abdil Uzza al Aamiriyu rahmatullahi alayhi hein moom nag mu ne moom moom waajooj ba Sa'd ibn Khawla parce que Sa'd ibn Khawla boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne dafa gàddaayoon màkka jóge woon waaye dafa faatuwaat Makka waaw am ñu ne dafa dafa loolu benn wax la am ñu ne dafa gàddaayoon après mu dellu si Makka ci loo xam ne moom moo ko moom la neex waaw les mais euh, waaye al imaam ibn Hisham moom dafa wax leneen dane mooy day niroog wax bu njëkk bi dane moom mii dafa gàddaayoon ilal Habasha mu ne dafa gàddaayoon ilal Habasha demoon Éthiopie gàddaay bu njëkk bi ak gàddaay bu mujj bi après mu dem fekke na Badr fekke yeneen xare yi faatu fi nga xam ne mooy Makka ci xajjatul wadaa waaw moo tax laakinal ba'isa Sa'd ibn Khawla da ngay gis ne kon mbir mi mooy dune ne le mooy loo xam ne ŋàññ la ci moom mooy ngir wane vraiment yonent mi alayhi salaam yërmale gi mu am ci moom le fait effort yim def yëpp ci gàddaay yeeg xare yim jaar yëpp moom li bëggoon mooy bañoon comme ñoom ñëpp bañoon faatoo fi nga xam ne nag mooy suuf sañu quitté woon ngir yàlla waaw mooy loolu waxu yërmande la lakin al ba'isa ah Sa'd ibn Khawla mu ne yonent mi alayhi salaam euh, euh, euh, moo ko doon yarsi lahu rasulullah ah ila an tuufiya bi makka mooy euh, mooy muy muy mu muy ñeewantu daal ci ay mbiram bokkul ak risa mooy buñ naan martial nit bu déedéet rasaalahu mooy di di di am ñeewantu ci moom vraiment nooy pour ay mbiram ci mbir moom li nga xam ne vraiment mooy ne du ni mu gaañoo baaxul de mais mooy la mu bëggoon moo doon génn àddina en dehors quand même de la waaye bu loolu la buur yàlla def waaw waaw mais loolu euh, euh, am nañu ne lii al imaam zuhri moo ko ci boole waaw waaw moom moo ko ci boole lii nii que moo wax loolu ne yar si lahu wala rasa lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam le fait mu génn àddina mu ñeewantu ci moom ah min an tuufiya ci génn àddina bi mu bi makkata fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa hmm? kon lii mooy euh, kiiwu Seydina Saad bi ak masala nag allahu akbar ak masala waaye hmm. Euh, parce que xam nga euh, te xadiisam bi pour wax ci yenn yu kii rek maal as-sulusu wa sulusu kasir moo tax maalikee yi moom moom lañ def règle ci lépp loo xam ne moom la ñuy xoole lu bari ak lu tuuti waaw li ñuy natt mbir bari na mooy bu mu dépasser as-sulus boo leen waxee même ci wàllu ndox nan la ñuy xamee ne ndox mi bari naan tuuti na ñu ne bu bu mu dépasser as-sulus ñu lu tax parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam moo waxoon ak sulusu wa sulusu kasiir sulus waaye sulus dafa bari waaw hmm? euh, loolu nag ya mooy nit ki wanu def lu ëpp loolu waaw mooy bu mu dépassé as-sulus ndax yonent bi aleyhi salaam dane ak sulusu kasiir moo tax am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne nañ ko def sax xumus am ñu ne rubu comme liñ jëlee ci Seydina Abu Bakar ñii ne xumus parce que comme koy nente malay saab-saab mooy un quart ñii ne un cinquième te loolu jële nañ ko ci Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy xumus bi ne loolu nag moo gën waaw moo tax doon nañ jële ci ñoom ñii ñu ne comme que borom bi subhaanahu wa taala jële nañ ci Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mu ne buur yàlla li mu Eh? li mu gërëmal boppam mooy bi mu naan wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusa yëg leen ne lépp loo xam ne lu ngeen màng la xam leen ne buur yàlla moo moom un cinquième bi mu ne loolu daal nañuy wasiya loolu comme koy nent ma lay saab-saab nee na as-sulusu wa sulusu kasiir nañuy joxe bu bum bum nañ def un cinquième waaw léegi nag affaire baa ngoogu kanta wasiya waxoon nañ la laa wasiyata li waaris waaw képp nag koo xam ne day donn moom kenn du la kenn du la jox waaw mooy boo defee testament koo xam ne daa ko ci ndono gi loolu kenn du ko bàyyi xel lu dul ah kii boroom xam-xam yi waxoon nañ dañ cee wute am ñu ne bu dee ne ñi nga xam ne ñooy ñoo koy héritier yi dañ ko dañ dañ koo wëyal loolu dina dox am ñeneen ñu ne mukk du wëy fenn parce que amuñu ci droit ndax lii àtteb charia la boo xam ne amul naan ay kii non non mooy ñoom bu bu ne même bu ko defee sax bu defalee testament koo xam ne day donn même bu ko ñeneen ñi ne d'accord nañ ne wëy dara lu dul wëy waaw kon nag affaire bi mu ngi noonu bi mu ngi noonu moo tax ku fi eh, eh, eh, ku mais ku def testament lu ëpp euh, euh, sulus nag hein hein boroom xam-xam yi ku mel al imaam ibnu Qudaama raxmatullah alayhi mu ne ku def loolu moom comme nga ñëwoon nga def wasiya deux tiers sa xaalis sa alal loolu boroom xam-xam yi bon en général la ñuy wax quoi dañ ne bu dee ki nga xamante ne nii bu dee ñooy héritiers yi ñëw nañ ne bon d'accord nañ garaawul bon nañ wëyal li suñu bàyyi wala suñu yaay defoon loolu dina dox waaye bu dee dañ ne déedéet mooy mbir mi dañuy nangu mbir mi delloo ko ci sulus bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam voilà ñoom nag kon mbir mi yépp ci seen kaw lay tegu rek ñoom ñooy xool ah buñ nee nañ ko wëyal ëpp na sulus mais nañ ko wëyal mu jàll bu dee dañoo bañ nag mooy ci sulus lay dellu ndax eh, loolu la yonent mi aleyhi salaatu salaam wax Seydina Saad bi mu nee ko damay kii sama alal ci yeneen riwaaye maali kullu mu ne ko mukk mu ne ko bi sulusay ni ñaar ñe ma xaaj ko ñaari paar ñetti paar ñaar yi ma jox mu ne ko déet mu ne ko xaaj bi mu ne ko déet mu ne ko as sulus wa sulusu kasiir ah ba pare eh, al imaamu Ahmad dafa solo benn hadis bu am solo ak al imaamu at wa kadhalika al imaam abu daawud bi sanadin saxiix aqallu darajati alxadiis xasan ah yonent bi aleyhi salaatu wafaatikum bi thuluthi amwaalikum ziyaadatan fi a'maalikum ah mu ne buur yàlla de moo tasaddaqa aleykum moo leen permettre ngeen mën a saraxe ci seen alal yi bu ngeen di waaj a génn bi thuluthi amwaalikum seen un alal ziyaadatan loo xam ne ndollent la ci jëf yu baax fii amaalikum ci seen jëf yi loolu la leen buur yàlla daldi permettre ah kon nag mu ngi noonu ah voilà ah mbir maa ngi noonu kon nag bon foog naa affaire bi man nañu ci yem noonu. Euh, ci masala yooyu ci wàllu wasiya yu bari la nag waaw yu baree bari la ëpp na lii waaye bon incha allah dañ ci yem nii ko ah <laughs> léegi buñ ñëwee ci wàllu miraas mi incha allah dinañ dugg ci yeneen yi ci wàllu miraas mi bu boobaa wasiya gi dinañ ci ñëwaat ci yaatal entre bu xaw waa waa laa wasiyatu li waaris diggante xaw bu dee ne warasa yi lañ ne sii sii mën naa ñoom li wëyal nañ ko te mooy day baax comme wax waa jumhur ak leneen ñi ko ne mukk du baax comme zahiriye yi ak ñooñu insha allah yooyu dina ñëw ci masala yooyu kon ci kaw noonu kon jeexal nañu li ñu fàtte woon ci seydina Sa'd ibn Abi Waqqas seeti gi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam seeti fekk mu ngi mu ngi fi nga xamante ne nii mooy mooy fan mooy makkatal mukarrama di hajjatul wadaa léegi nag <coughs> kon lii bii di ñëw leen nañu dese eh, mooy yoon bi ñibbi waaw pare nañ màkk de ñu ngi ñibbi de yenent malay saar-saam ngi ñibbi ñu ànd ci de voilà léegi lan moo ci tegu ci yoon bi ba ni muy àggee Medina fekk ñu gis loolu bu ñu àggee foofu nag ci lañuy doora nag gis ahkaamul mawaris li jëm ci miiraas yi ndax xadiisu seydina amr ibn xaarija mi ne yonente mi alayhi salaatu salaam xatabahum bi mina wa huwa ala raxilatihi wa waluaabuha yasilu ala katifayya wa sami'tuhu yaqulu inna allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu min al-miiraas wala wasiyata li waarith al alwaladu lil firaash wa lil aahiri alxajar man iddaa ila gayri abiihi aw tawalla ila gayri mawaalihi fa alayhi laanatullah wal malaaikatu wannaasi ajmaciin laa yaqbalu llahu lahu sarfan wala adla kon loolu dinañu ko gis ci wàllu miiraas yi ah ahkaamul mawaaris kon dañuy yem noonu insha allahu taala kon loolu jeexal nañu xajjatul wadaa léegi retour bi kese ñu des